al-imaamu al-haafizu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala al-imaamu al-haafizu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu dëkk hadiis 1454 mu ne wa anhu radiyallahu ta'ala anhu anna Aba Bakrin as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu qaala yaa rasuulallah murnii bi kalimaatin aquluhunna idaa asbaxtu wa idaa amsaytu qaala qul allaahumma faatira as-samaawaati wal ard caalima al-ghaybi wash-shahaada rabba kulli shay'in wa malikahu ashhadu an laa ilaaha illaa anta a'uudu bika min sharri nafsi wa sharri shaytaani wa shirkihi qaala qul haa idaa asbahta wa idaa amsayta wa idaa axadta madja'aka rawaahu abu daawuda wa tirmidi rahmatullahi alayhima wa qaala hadiisun hasanun sahiih kon al imaamul haafiz an-Nawawi rahimahullahu mu andil ñu beneen boo xam ne ñaari imaam yi ñu jëlee woon xadis yi ñoom la ne ñoo ko indi mu ne wa anhu mu ngi jëlee ba léegi ñeenteelu xadis di ko jëlee ci Mawlana ad-Dawsi al imaam Seydina Abu Hurayra di xadis 1454. radiyallahu anhu anna Aba Bakrin kenn ci ñu naan Abu Bakrin as-Siddiq Abdullah di ku dëggu waaw nga xam ne ginnaaw yonent yi alayhimu salaatu ci luñ joyal moo ci gën ci mbindeefu yàlla yi waaw siddiquuna yeeg shuhadaa yi waaw moom mooy tête de waaw moom mooy tête de tête moom Seydina Abu Bakr mi nga xamante ne nii moo gën a siiw ci lislaam bi ginnaaw yonent bi alayhi salaam mooy ci gën siiw ci l'islam <laughs> loolu ah! <laughs> ah waaw allah allah waaw ah. allah as-siddiq al-atiq waaw ah. al-atiq wa man yuti' allah wa man yuti' allah war rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين wa hasuna ulaa'ika rafiiqa ginnaaw nabiyyiina yi siddiqiina yee ci tegu ta mooy tête de kon mu ne anna Abaa Bakrin ken Seydina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu nga xam ne Yonent saa salaam ñaari at la ko màgge woon waaw ci mag moo njëkk a dugg ci lislaam ginnaaw Sayyidatu Xadiijata radiyallahu anha Sayyidatu Wara Seydina Waraqa ah, ah, ci gone yi ñoom Seydina ñi ñi xam ne du ñu ay mag noonu Seydina Ali ibn Abi Talib Seydina Zayd ibn Haritha radiyallahu anil jami' kon anna Abaa Bakrin génn àddina nekkoon premier xalifa yonent bi alayhi salaam euh, génn àddina deux ans après anna Abaa Bakrin as-Siddiq kon Seydina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu qaala qaala qaala dafa wax ne moom Seydina Abu Bakar qaala dana ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mur nii dooma digal dooma jàngal bi kalimaatin ay kàddu yoo xam ne aquluhunna ñoom laay wax ida asbaxtu bu ma xëyee wa ida amsaytu ak bu ma gontee Allah qaala yoneen sallallahu alayhi wa sallam ne ko qul wax allahumma eesa eh aboro fatir as-samawati wal ardi yow mi nga xam ne yaa bënn amat mu ne ko yow mi bënn asamaan yi ak suuf ci loo xam ne amul modèle bu ko jiitu yow mi ko nekkal alimal ghaybi yow mi nga xam ne yaay xamaakoon yaay ki xam kumpa wa shahada mais ak li ne fàng xam nga ni le fàng nit ñu bari dañoo foog dañ koo xam mais ñun li ñuy gis liñ ci xam bariwula ah. ah oui yow asamaan si rien que buñ soxla nii di xool asamaan si nga foog ne ñun suñu gis googu tax na ñun ñu xam li ci asamaan ñu xam li ñuy gis noonu rek lépp déedéet ak lan la composé wu ak lan waaw nit ku ñu gis mu taxaw lan mooy mbiram lan mooy subaam lan mooy démbam lan mooy aveniram loolu dañ koo man a xam kon li ne fàng ta feeñ borom bi moo ko xam dëgg-dëgg alimal ghaybi wa shahada rabb shay'in wa malika yow mi borom lépp rek te yaa ko moom bokkoo ko kenn ashhadu maa ngi seede Allahu akbar kaddu yu na an laa ilaha illa anta ka amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yow boroom bi tabaraka tabaraka wa ta'ala a'udhu maa ngi daw di làqu ci yow min sharri nafsi ci li nga xam ne safaanu lu baaxul loo xam ne ci sama bakkan lay jóge ndax kat inna nafsa la ammaratun bis-suu waaw borom bi xamaloon nañu ci suuratu Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam ke ne ah bakkan de dëggalaa koonu ñaaw la waaw diggalaa koonu ñaaw la de waaw inna an-nafsa la ammaaratun bis-suu'i illaa maa rahima rabbii inna rabbii ghafuurun rahiim waaw loolu nag bakkan yi dañoo bari léegi bakkan bi nga xam ne moo lay digal lu ñaaw kon a'uuzu bika borom bi maa ngi ñëw di làqu ci yow min sharri nafsi ci mbonte yi nga xam ne iñaan feebaru xol yi nga xamante ne day dañuy lekk lu baax comme ni nga xam ne noonu la safara di lekke matt mu tooy waaye maa ngi lay muslimin wa sharri shaytaan maa ngi ñëw borom bi di làqu ngir nga musal ma ci shay ci mbonuk shaytaane wa shirki yi waaw mooy ay jax-jaxalam sànk gi muy sànk nit ñi wa shirkihi ak li nga xam ne moom lay woote jëme ci ci loo xam ne bokkaale yàlla la waaye am na wa sharakihi wa sharakihi comme li ñoom awnul borom mawnul ma'bud na wa yurwa bi fathatayn sharakihi ay masaa'idihi wa habaa'ilihi allati yaftatinu biha an-nas mooy buuma bi fiselam yi yi nga xam ne ñoom lay jaar bi ci fitnaale nit ñi loolu mooy wa sharakihi boo ne sharakihi waaw buumu shaytaan habaa'ilu shaytaan yi les cordons de Satan yi nga xam ne moom lay fiil yi muy sànni mel ni nappkatu jën bi pêcheur bi day yor benn once boo xam ne daa mun benn appât jël ko def ko ci benn buum sànni ci biir ndox mi ngir bu ko jën ñi gisee foog nañu kii la ñëw di xam rek daal di topp once bi daal di leen jamaale ñu tëcc seytaane nag charette ci yii laa am boo xam ne moom yooyu la yor yoo xam ne moom lay xëcce di ci jàpp nit ñi wal iyaazu billah mooy xabaa'ilu shaytaan yi nga xam ne allati yuftatanu bihi an-naas yi nga xam ne moom lay fitnaale jaam yi kon wa min sharri shaytaani wa shirkihi wala wa min sharri shaytaani wa sharakihi qaala yonent way saa saa bi ñu ko jàngalee kàddu yi moom Seydina Siddiq radiyallahu anhu ne ko qulha del wax kàddu yi idaa asbahta boo xëyee wa idaa amsayta ak boo gontoo waaye wa idaa axadta madja'ak ak boo ñëwee bay waaj a tëdd parce que yooyu bokku xam nga ngoon mën naa jot tëdd waaw ngoon waxoon nañ la ko waaw waxoon nañ la kañ la ngoon bi mu ne ko waxal wax leen idaa asbahta wa idha amsayta wa idha aghadta madjak boo ñëwee bay tiddi mu ne rawahu soloona ko Abu Dawud al imam Abu Dawud wa Tirmidhi ak al imam Abu Isa Tirmidhi rahmatullah alayhima wa qaala moom nag bi mu ko solo dana hadithun hasanun sahih hadith la boobu bu baax bu wér léegi laaj mu njëkk bi mooy est-ce que ñoom dong ko solo ñu ne imam Ahmad indi na ko ci ñetti bërëb musnad Abi Bakr as-Siddiq Eh, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu waaye indi na koy musnadu Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu hmm? parce que bu dee li tax mu nekk musnadu Seydina Abu Bakar xam nga xadiis bi ci ko nettali moom lañ naan musnadu diw xam nga ni ñu ñëwee nii Seydina Abu Abu Hurayra moom eh, moom moo ko nettali Seydina Abu Bakar parce que Seydina Abu Hurayra da ne eh, qaala abu bakr radiyallahu anhu ya rasulallah allimni shay'an aquluhu idha asbahta wa idha amsayta xam nga loolu lañ gis anna aba bakrin qaala ya rasulallah loolu moo tax imaam ahmad foofu mu def ko musnadu abu bakr waaye indi na ko eh, ci musnadu saydna abu hurayra xam nga bu ne qaala abu bakr saydna abu bakr moo musnad abu hurayra bu boobu yuhaddisu an nabi sa sanna anna aba hurayrata yuhaddisu an nabi sa sallam anna aba bakrin radiyallahu anhu qala lin nabi sa sallam akhbirni bi shay'in aqulu idha asbahtu wa idha amsaytu voilà kon loolu moo tax léegi kon al imaam ahmad indi na ko imaam ad-Daarimi indi na ko sinon ñim la tuddal ñoom ñoo ko daal imaam Abu Daawud hadith cinquante soixante-sept cinq mille soixante-sept muy awwalu kitaabi al adab abwaabu nawm baabu maa yaqulu idaa asbaha mu ne haddasanaa Musaddad mu ne nettali nañu Musaddad boo da ngay xam ne hadiis biñ gisoon bii weesu mooy ci sànq biñ gisoon ah allahumma bika aslahnaa bika amsaynaa boobu moom bii la taqale mais bi la njëkkoon bi foofu muy kitaabu awwalil adab ah. Eh, eh, abwaabu nawmi baabu maa yaqulu idaa asbaha al imaamu kon Abu Daawud mu ne haddasanaa Musaddad mu ne nettal nañu Musaddad di Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadiyu Abul Hasan al-Basri rahimahullah génn àddina la 228 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Hushaym mu ne ki ñu nette mooy Hushaym de Hushaym ibn Bashir ibn al-Qasim ibn Dinar as-Sulami Abu Muawiya ibn Abi Khazim as-Sulami al-Wasiti almuallimu albuxaariyu al-asl génn àddina 183 rahmatullahi alayhi an Ya'la ibn Ata mu jële ci Ya'la ibn Ata al-Aamiriyu al-Qurashiyu al-Laythiyu at-Taa'ifiyu rahimahullahu ta'ala génn àddina 120 am ñu ne 130 non euh, ba dem na ba 130 rahimahullah an Amr ibn Aasim mu jëloo ko ci kuñ naan Amr ibn Aasim di ibn Sufyaan ibn Abdillah ibn Rabi'a ibn al-Haarith ath-Thaqafiyu Abu Abdillah al-Hijaziyu rahimahullah kañ la ganaat na kañ la génnaat na gis boo ko waaye siqa rahmatullah alayhi Abi Hurayrata moo ko jëlee Seydina Abu Hurayra mawlana Dawsi génnaat na la cinquante-huit am nañu ko wax ne cinquante-neuf inshallah mooy li gën a dëgër anna Aba Bakrin Siddiq qa radiyallahu anhu qaala ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam murni bi kalimatin aquluhunna idha asbahtu wa idha amsaytu qaala qul allahumma faatira as-samaawaati wal ard aalima al-ghaybi wash-shahaada rabba kulli shay'in wa malikahu ashhadu an laa ilaaha illaa anta a'uudu bika min sharri nafsii wa min sharri shaytaani wa shirkihi qaala qulhaa idaa asbahta wa idaa amsayta wa idaa axazta madja'ak nii la ko indi xoolal imaamu Abu Daawuda moom ni mu ko indi te kaddu imaam Abu Daawuda yi noonu la imaamu Tirmidi indi kanta imaam Abu Iisaa Tirmidi nañ xool am na tuuti wuute mu ne abwaabu da'awaati an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun minha mu ne haddasanaa Mahmuud ibn Ghaylaan mu ne nettan suñu sëriñ de Mahmuud ibn Ghaylaan al-Adawiyu Abu Ahmad al-Marwaziyu ñii ne Abu Muhammad rahimahullah génn àddina la 239 ñii ne 249 wallaahu ta'aala a'lam qaala mu ne haddasanaa Abu Daawuud mu ne kii nettan Abu Daawuud Abu Daawuud moom lañ doon gis sànq Eh, di bu eh, doon wax ci wa eh, baayu Seydina Ali ibn al-Madini muy Abu Dawud at-Tayalisi tuddoon Sulayman ibn Dawud ibn al-Jarud az-Zubayri rahimahullah at-Tayalisi al-Basri wal-Hafiz nekkoon d'origine perse rahimahullahu ta'ala génn àddina la 204 rahmatullahi alayhi hmm. dañ ko an Zubayri parce que dañ naan mawla Ali Ali Zubayr la rahmatullah sahibu Tayaalisa moo tax ñaa at-Tayaalisi rahmatullah alay borom kii bi euh, téere yu leer yi euh, nga xamante ne nii mooy euh, imam Abu Daawud at-Tayaalisi qaala mu ne axbarana xabaare nañu Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistaam al-Waasiti yu génn àddina la 160 rahmatullah alay amirul mu'miniin an Ya'la ibn Ataa qaala mu ne sami'tu Amr ibn Aasim as-Saqafi gis nañ ko as-Saqafiya gis nañ ko sànq hadith an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala Abu Bakr radiyallahu anhu ya rasulallah murni bi shay'in aquluhu idha asbaha wa idha amsayta qaala qul allahumma qul allahumma aalim al-ghaybi wash-shahaadati faatira as-samaawaati wal-ardi rabba kulli shay'in wa malikih ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkihi qaala qulhu idha wa qul fi qulha qulhu qulhu idha asbahta wa idha amsayta wa idha akhadhta madja'aka mooy qulha qulhu fi eh, loolu mu ne hada hadithun hasanun sahih noonu la ko al imamu daal di indi noonu la ko al imamu daal di indi noonu la ko indi imaamu Tirmidi nag indi na xadis bi feneen foo xamante ne nii euh, jële ko ci beneen saxaaba boo xamante ne nii euh, day nettali mbiru Seydina Abu Bakr bi ci abwaabu daawaat ba léegi ci baabu yooyu mu def baabul ah mu ne haddathana al-Hasan ibn Arafa mu ne nettalañu bon jarul ñuy taxaw ci ruwaat yi al-Hasan ibn Arafa qaala haddathanaa Ismaa'iil ibn Ayyaash an Muhammad ibn Ziyaad an Abi Raashid al-Hubraani qaala ataytu Abdallah ibn Amr ibn al-Aas Abu Raashid al-Hubraani rahimahullahu ta'aala nga xam ne moom siqa la imaam al-Haafiz ibn Hajar wax waaw moo tax al-imaam az-Zahabi mu ne al-Ijli nee na lam yakun bi Dimashqa fii zamaanihi afdala minhu mu ne gis nga Damas amul woon ku gën ci jamonoom ku gën moom Abu Rashid waaw waaw akbar am nañu ne axbar la tuddoon ah waaye ay wute la am ñu naan Nu'man ibn Bashir waaye daal dàkkantalam Abu Rashid al-Hubrani al-Himyari al-Himsi ash-Shami ñi ne Dimashqi la woon génn àdduna l'an quatre vingt am na nag ñu wax quatre-vingt-dix eh, eh, mu ne moom moom mu ne nag dafa ataytu Abdallah ibn Amr ibn al-As mu ne damaa dikkal Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma fa qultu lahu ma ne ko mais haddithna mimma sami'ta min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma ne ko Amr ibn al-As Abdallah boobu radiyallahu anhu doo ñu jàngal doo ñu nettali li nga xamante ne dañ koo dégg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa alqa ilayya sahifa nee na Seydina Abdallah ibn Amr daal di may sànni jox ma benn këyit boo xam ne daa am luñ ci bind fa mu ne ma léegi hada mu ne ma lii maa kataba lii rasulullah sallallahu alayhi mu ne mu ma koy jox dama koy jox ne ma lii mooy li nga xam ne yonent sallallahu alayhi wasallam moom moo ma ko bindal waaw léegi bon masalaam est-ce que yonent sallallahu da doon bind wala bindul loolu doonul woon bind waaye bu nee yu mel nii kataba mooy bindal na binduloo na ma mooy jox na ma ndigal ma bind waaw comme li alquran wax loolu taxul ñu ci taxaw ak wuute imaam al-Maziri rahimahullah <laughs> loolu foog ma sonn nañ ko wax mais c'est mu ne lii maa kataba lii rasulullahi sallallahu alayhi wa lii mooy li yonent saa sallam bindoon ngir man qaala mu ne nee fa nadartu ah, Abu Rashid al-Hubrani rahimahullah nee na ma xool ci kayit fiiha ma xool kayit fa idaa fiiha ma fekk fa lii lañ fa bindoon inna Aba Bakrin as-Siddiq qaala radiyallahu anhu ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam allimni ma aqul ida asbahtu wa ida amsaytu fa qaala ya aba bakr qul allahumma fatira as-samawati wal ard alima al-ghaybi wash-shahada la ilaha illa anta rabba kulli shay'in wa malikahu a'uudu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi léegi nag da ngay yokk loo xam ne riwaay yi ñu jóge Seydina Abu Hurayra yi amu ci hadis say nam nu amar amr bi mu la am mooy wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim hadha hadithun hasanun gharibun min hadha al-wajh voilà mu ne lii hadis la hasan bu baax gharibun mutamaranke min hadha al-wajh ci wàllu wi mooy wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim loolu dafoo yokku fii ci hadis sayyidina Abdallah ibn Amr te même hadis bi la ndax Seydina Abu Hurayra da ne Seydina Abu Bakar moo laaj yoneen saa saa ne ko murni kii euh, riwaay Seydina euh, Abdallah ibn Amr nettali même xew-xew bi foofu yoneen ko allimni yi la boo gisee quelques ndaw la waaye daa am lu mu ci yokk leneen moo ci am quelques wute yu ndaw waaye daa am leneen lu mu wan aqtarif ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslim yamu wa min sharri shaytaani wa shirkihi waaye borom bi maa ngi lay ñaan. nga dimbali ma mba ma bañ di nekk di fàggu di def ci sama topp sama bakkan loo xamante ne nii du lu baax wala boog lu ñaaw loolu lu baax lool ma ñoddil ko sama bakkan sa te loolu moo dëppook sama bakkan ma koy def topp sama bakkan wala boog ma koy ñoddil ab jullit di ko def ah lu ñaaw ma ñëw di ko bijji di ko defuk jullit di ko xëccal di ko def voilà lii mooy li nga xam ne moo ci yokk moo tax boo demee euh, fi ñu la doon wax sànq adkaaru sabaahi wal masaa bu al imaam al qaxtaani al cheikh al qaxtaani moom da ko ndaale moom da ko cee boole ci waan aqtarif ala nafsi suwan aw ajruhu ila muslim ndax wér na fii tamit kene ci xadiisu Seydina euh, Ibn Amr radiyallahu anhu muy même xew-xew bi da ko cee boole ah asbahna waaw kon. Eh, eh, loolu loolu moom da ko cee boole wan aqtarif ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslim allahumma alima alghaybi wash-shahada fatira as-samawati wal ard rabba kulli shay'in wa malikahu ashhadu an la ilaha illa ant a'uudu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytaani wa shirkihi wa an ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslim voilà sauf que gars yi dañ annotation yi fañ la fañ la jublee boo fa demee man nga am problème foofu <laughs> parce que ñoom hadith Seydina Abu Hurayra yi lañ lay junjul lañ la wax ne boo demee foofu alors que boo demee hadith Seydina Abu Hurayra waan aqdarifa ala nafsi bokkut waaw loolu ci xadiis Mawlaana ibn Amr te loolu imaamu abu abu Iisa Muhammad ibn Iisa ibn Sawrata ibn Muusa at-Tirmidhi moom moo ko solo moo ci yokk loolu waaye naka boo demee ci Musnad imaamu Ahmad tamit foofu ci Abdallah ibn Amr ndax beneen saxaaba moo nettali affaire waaw axraja lanaa Abdullah ibn amrin qirtasa mooy ab këyit wa qaala kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuallimuna foofu dane yom dal ñoo jàngal sayna abu bakar laaj na ko waaye dañu doon jàngal yaqwa allahumma fatira as-samawati wal ard alima al-ghaybi wash-shahada anta rabbu kulli shay'in wa ilaha kulli shay' ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk walmalaikatu yashhaduun a'uudu bika mina shaytaan wa shirkihi wa a'uudu bika an aqtarif ala nafsi isman aw ajruhu ala muslim waaw mu ne kaana rasuul abu abdurrahmaan mu ne kaana rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'allimu abdallah ibn amr an yaquula dhaalika hiina yuriidu an yanaam allah kon xadis baa ngi noonu lool kon al imaamu Ahmadu waaye naka noonu ñoom Abdu ibnu Humayd al imaam at-Tabaraani indi na ko ci tabi al-Kabiir waaw kon mu ngi noonu kon noonu abtari fala nafsi wa nawjuru la muslim ginnaaw loolu li bunt bi xadis bi ak suñu bunt bi muy xadis Seydina Abu Hurayra bi kon Seydina Abu Bakar moo doon wax hmm? moo yeneen tubaab yi saa saa ne ko mu xamal mooy. Euh, sikkaru yi ñuy wax suba ak ngoon moom la Seydina Abu Bakar laaj yoneen saa salaam maa ngi lay ñaan allim nii ci riwaay imaam ci xadiisu ibnu Amr bu dee fii radiyallahu anhuma mur nii doo xamal doo digal ci ay kàddu yoo xam ne aquluhunna ñoom laa idaa asbaxtu bu ma xëyee waaye wa idaa amsayt mu jox ko lii ni mu ko ko joxe joxaale na ko xeet bi yépp te wax nañ la yii yoneen saa salaam joxe ñooy sikkar yi gën yu jaam mën a nekk waaw am na ñoo xam ne en dañoom dañoo am problème dañuy gis lii yeneen saa saa jàngale mu leer naññ waaw ñu xam ko de duñ ci xër noonu waaye buñ déggee ñu ne am na wala yu sàngam boo xam na nee na suba bu suba jotee deel wax li yoo xam ne du yii yoo xam ne yu baax la mais bokk la ci yeneen saa salaam jàngale nga gis mu ciy xër bi laaj ah, waaw yooyu xam naa boo ma ko mën a yónnee boo ma ko mën a kii waaw mais. ci ñun fi ñu tollu li yonent way sa saam kaana surtout biñ da ko doon def benn yenn yi di ko jàngale comme biñ génnoon sànq allahu akbar allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nushur da ko doon dëkk ba pare di ko jàngale nit ni jullit la ñu wax la nga xam yooyu ne ko fi dégg naan dégg naa wàllu yu sàngam xut bu sàngam na wala waaw ngégg fenn ñu naan waa nee na boo xëyee pour protection wax la yoo xam ne kenn neewu la baaxul baax na mais xam nga ne moos loo kooku lu mu la man di wax wute nag fuuf li yonent ba lay saa saa moom doon waxal boppam taroon ko defal sa borom bee ko tànnal li gën saa su nekk ak jamono ji nekk ba pare di ko jàngal mais ñun moo tax dañu am problème dëgg dëgg pour vrai problème lañu am ba pare ne ñu ngi tar bi yow sóobu nañu fan lañu sóobu ci lan la koo xamante ne nii yow waxu yonent bay saa salaam ko ne loolu la def waaye mooy jëfam moo wane loolu mooy li mu xëri mu te loolu moom problème bu mën a dal jàmm jullit bu nekk bu demee mu bis mu constaté ne am na benn période benn waxtu. benn occasion boo xam ne yeneen saa lii la ci doon def mu xam ko identifier ko waxuma koo xam ne da koo réere xamu waxuma loolu mu xam loolu dégg ñu naan wala ñu daan sàngal moom place boobu leen la wax lu mu dégg yeneen saa jàngale même bu dee ne loolu mu def lu baax la parce que lu yaatu la moom muy jënd la sëriñ boobu def moom mu privilégié loolu que li yonent ne woon loolu virus la ci jàpp. bu rëy li ci jàmm waaw kooku na seetaat ak soppam yonent bi alayhi salaam la mu waxoon Seydina laa yaa Omar doo dëgg-dëgg lu dul man maa lay gënal baay say waajur ak sa waaw sa bopp koy gënal yàlla tere na may wax keneen fi la mbir yi nekk te kan la ko wax Seydina Siddiq Seydina Abu Bakar moo ñëw laaj mu day mel ni ne defoon doom ji radiyallahu anha nee nañ saa salaam waaw bu borom bi defee ma tombale ma duppaale ma ah ak laylatul qadr waaye yonent bay saa saam lan laay wax. gisoon nañ ko fi ara'ayta ya rasulallah ara'ayta in alimtu ayyu laylatin laylatul qadri ma qul sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne yow yonent bi alayhi salaatu salaam imaginez xoolal rek in alimtu bu ma xamee ayu laylatin ban guddi laylatul qadr mooy bésu dayo wax waaye leen saa sax lu may wax yeneen bay saat saam ni ko quuli allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni nee naa la moytul naan karimun di ko ci boore ñaan saa saam joxe nañu ko waxe noonu du allahumma innaka afuwun karimun da nangam nangam teg lu bari tuhibbul afwa fa'fu anni non yonent saa saam jàngalewu ko noonu allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni mooy kim dina sopp bañ ko laajee ne ko yeneen saa salaam te bàyyi Abdallah ibn Amr moo ko laajoon mais Amr ibn al-As waaye yeneen saa salaam koo gën a bëgg mu ne ko Aïcha mu ne Aïcha mu ne ko non waxuma la ci jigéen waaye ci góor mu ne ko bàyyam Abu Bakr waa ku ci tegu Omar ku ci tegu Usman man de sama bopp la gannaaw ma ne moom kon man Amr ibn al-As mii man na muy liggéey ma xool woon ne <laughs> waaw mooy xoolal laylatul qadri ki mu ne bañ ko laajee ki nga gën sopp mu ne moom ba mu ko laajee mu wax ko kàddu yi allahumma innaka afuwun borom bi dëgg dëgg yow yaay ki nga xam ne ak njiggalaa koon nga ba pare sopp ak njiggal yal nag ma jéggal léegi hadith bi ñu nekk nii bàyyi kooku nga xam ne dañ ko leen wax ci góor ñi lañ wax mu ne mu ne Abu Bakar baayam mu ne baayam baayu Aysa laa gën a sopp bàyyi kooku ci yoneen saa sam gën a sopp ci xeetam alay saa sam laaj ko murni bi shay'in aquluhu ya rasul feetal ku ci nekk bi ngay tàmbale ya rasulallah tegginu interpeller boroom xam-xam ak boo ñëwee di laaj yaa shaykhana yaa nàngam loolu ngay tàmbale te luy ee ee mooy la waaw ay booy parce que ko mag rek sab waaw dëgg la bon xale la woon bi muy bi mu yàggul mais yaa ko mag bi léeg-léeg da nga gis ñenn ñi naan xaru ngénte maa ko rendi maa ko jëli woon keroog mi ma sonne nangam maa ma fekkoon sangam maa ko déclaré sax à la après <laughs> loolu loolu yow doo ci dara moom du ci dara yàllaa ko defe noonu nga naan ko booy waroo ko wax booy parce xam-xam bi ko borom bi ràññee waroo ko woowe booy ku ci nekk ya rasulallah tegginu xam-xam sayyidatu Aisha hadisa sànq baayam sayyidina Siddiq d'abord avant lii ngi ñaan nga digal ci mbir moo xam ne aquluhu moom laa wa ida asbaxtu wa ida amsay bu ma xëyee ak bu ma gontee yeneen saa salaam wax ko ki bu ma sopp wax ko ne ko waxal kàddu yi yow nga bàyyi ko fi di ko jënd ay waxu kuñ la di wax ak fu darajaay wilaayam tollu xam nga ne xaaju la tollook wax yi waxu yonent bay saab saab xaaju la niroog waxu kenn ci mbindeefu yàlla yi waaw bu ma dégg gaa yi yi nga xam ne naan seen xasidaay sëriñ wala xasidaay nàngam sëriñu diw wala yim bind moom daanaka alxuraan la tajib kàcc la al iblis ay wax ci seen làmmee boo moo tax boo gisee ñu mel noonu bu ñu nekkee fenn ñu teg ay ay ay ay alquran naan nañu jàng ñii di jàng alquran ñoom ils préfèrent yomb téere yi seen sëriñ di jàng bàyyi alquran bi wala bu ñuy jàng alquran bi ngay gis ne ni ñuy saware bu ñuy jàng seen téere sëriñ ci lañ gën a kooku moom am na virus boo xamante ne nii daa war a dem dindi ko bala moo alku waxuma bala moo deede bala moo alku laa wax bala moo alku waaw waxu yonent way saa saa waxu képp kenn ku man di doon ci nit ñu baax ni yow torox la te gis nga jàpp ne moom yaa ngi defal dara ci moom di di di sonn ci am bindam mere na la muy yàgg waaw yow am bindam ngay kañ-kañi bàyyi alquraanu borom bi nga xam ne loolu moo ko teg fa mu àgg moom ak waxu yonent way saa saa ngay sàggane lool ni da ngay yëkkati am bindam yow xamoo dara tus xamoo ko ak képp ko la ci jàppale ak ku la ciy suuxal xamu ngeen tus vous êtes des ku leen ñeme na leen koo xamu ngeen naada zéro même bu dee ne jàng ngeen lu ngeen mën a jàng xamu ngeen tous seen jàng mi jarul leen naada ani b zéro vous recommencez à zéro waaw ñun dañuy font waaw boo déggee ku lay wax naan walla ay waxu sëriñ diw moom daanaka boo ko jàngee yaa ngi mel ni ku jàngal xuraan day kacc day kacc waaw day neexal tànt kese ak bëgg lu jóge ci seen poche yi ak tamit di di ne dañuy màggal Serigne diw di koy pompeel yoo xam ne du dëgg alquran du waxu mbindeef waxu yàlla la waaw yàlla du jaam xaaju ñoo bokk dara wala yuhituuna bi shay'in min ilmihi kalaamun qadiimun laa yamallu samaa'uhu la waaw bokkul ak waxu mbindeef mu'jiza te sa waxu sëriñ du mu'jiza waaw kon waxi caaxaan yooyu ak jëfi caaxaan yooyu nga ay nit ñu naan ñooy def waxtaan yi ñëw di di di di yàq pas-pasu nit ñi ci loolu ba daanaka gars yi dañuy dee daanaka gëmuñ dara seen sëriñ lañ gëm kanta alxuraan ak sunna gëmuñ ci dara lu dul loo xam ne seen sëriñ a ko wax nga foog nañoo gëm alxuraan gëmuñ alxuraan la seen sëriñ wax lañ gëm waaw ñooñu seen pas-pas moo yàqu moo tax buñ moyul dinañ deewu bu ñu dekkee du ñu dekkee zumratu rasulillah sallallahu alayhi wasallam iblis la ay la'inu naasa waaw iblis mu yiis mi daal dina leen tromper daal na leen daal di daal dina leen euh, euh, tromper waaw war na leen wal iyaadu billah kon nag wax yii yonent sallallahu alayhi wasallam jàngale wax ko ki gën a bëgg ne ko waxal allahumma fatira as-samawati wal ard alima al-ghaybi wash-shahada rabba kulli shay'in wa malikahu ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa sharri ash-shaytani wa shirkihi su waaga yem fii wala man nga ci yokku tamit wa aqtarif ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim loolu it wér na bu dee xadis ibnu amrin radiyallahu taala anhu ma wa arbahuma kon mu ngi noonee waaw waaw moom nu asbahtu wa <coughs> allahumma fatir as-samawati wal ard alima al-ghaybi wash-shahada la ilaha illa ant rabba kulli shay'in wa malika a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi wa an aqtarif ala nafsi su'an wa ajurruhu ila muslim ala allahumma fatir as-samawati wal ard alima al-ghaybi wash-shahada laa ilaha illa ant rabba kulli shay'in wa malika a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim voilà loolu lu ama am solo la voilà kon lii nañ ko jàpp kàddu yu rëy la fees dell ak tawhid ak wéetal borom bi tabaaraka wa taala mi nga xam ne mooy aalimal ghaybi wa shahaada aalimal ghaybi wa shahaada allah faatir as-samaawaati wal nga xam ne yooy kii moo ko def moom moo jara bàkk moo jara kañ muy borom bi tabaaraka wa taala rabba kulli shay moom mi nga xam ne mooy boroomu lépp wa malika mooy boroomu lépp amul kenn koo xamante ne moom la koy moom la koy moom la koy moom la koy kii moom la koy kiiwal eh, moom la koy xëccool waaw ashhadu ngay wane na yaa ngi seede que ni amul benn buur booy boo xëyee ci lool ngay dund te ngay ñaan borom bi mu faat la boo gontee it ci noonu waaye nag ginnaaw bi nga dagaanaay sa borom reconnaître que loolu ah xamal ne sa bakkan nag mooy sa noon bi gën a mag waaw boo jógee di xeex bul yaakaar ne da ngay jël di fetal ay gaay ci biti tàmbaleel nafsaka allati bayna janbay sa bakkan bi nga xam ne moo nekk te diggante ñaari wàll yi ah sa ñàllu wet yi fexeel nga doom te ko fexeel nga tënk ko ci lu neex borom bi tabaaraka wa a'udhu bika min sharri nafsi ndax bakkan daa am lu mu àndal bëgge añaan soxor tayeel ci jaamu yàlla yooyu naka jekk bakkan noonu la mel waaw boo bëggee nag sa bakkan nga ñëw donte ko ba mu tolloog sa ruux ànd ak ruux bi nekk synchronisé bu boobaa foog nga teg ko ci li yàlla bëgg te loolu mënoo koo dem lu dul ngay jaar ci yàlla laa hawla wala quwwata illa billah amul pexe de ngir réussir loolu amul kàttan ngir réussir loolu lu dul di ko jaare ci yàlla kon nag borom bi a'udhu bika min sharri nafsi maa ngi lay ñaan nga musal ma ci sama ay bakkanu bopp waaye am na beneen lool bu mag boo xam ne mooy shaytaane ku taxawaalu moo la taxawaalu lool te bakkan allié la ci moom bu mag ci yow jaam boo xam ne moom lay fexe dominer bu ko dominer ci yow jeex après doo fa nekkati day dem seeti ñeneen parce que bakkan bi mooy taxaw place am xalifaam bu mag la ci yow boo xamante ni fekk dominé woo ko yow moo lay moo moo lay noot wa shirke waaye it ak lépp loo xamante ni moom lay woote mu jëme ci bokkaale yoo xam ne day ci biti nii day niru la diine la waaw ndekete yoo du rëgg ah. waaw màggatam tongorong la boo xamante ni daa nekk ci yérey séet waaw maggatam tamaron boo xamante ne nii yérey mariage u séet ab séet la sol waaw yu mel noonu dafa bari makaida shaytaan waaw waaw bu leen wóolu mu laa ta'manu makaida shaytaani qabla firaaqi ruuhi bil abdaani la Bamba waxoon radiyallahu anhu bu leen wóolu mukk mukk mukk mukk pexey seytaane raata seen ruux gi takkale ko seen bakkan seen seen seen yaram waaw ndax bari nañu sànk de te ñi fi jaar ñépp ñi ricc xam na lan lañ def ba ricc moo leen ëpp expérience ñépp moo leen expérience moo tax maa najaa illaa man najaa Allah kenn maa najaa kenn du ricc lu man man najaa Allah ku yàlla ricc moo tax boo bëggee xeex seytaane du da ñëw naan da nga koy xeex ak yow yow yow man manoo ko dara demal ci borom bi nga xam ne moo la bind bind la mooy misaalum xaj man la doon wax xaj bi nga xam ne saaboo boo yow saa guddi fii ngay jaar ngir dugg sa kër am na xaj bu soxor boo xam ne saaboo boo ñëwee mu tëbali la au lieu jël aw yat naan xaaral xaj bi bu fi jë yow man ngaa dóor bël mu kii la xam sa yeen yi nga problème loolu li gën a simple mënoo ñëw ci borom xaj bi ne ko waa diw waaw waaw man de heure bu nekk guddi gu nekk heure bi fii laay jaar sa xaj bi nag daf ma sonal est ce di ko denc di ko dugal sa kër laata may ay dóom waaw <laughs> moom kalbun alayka sallata rabbuka <laughs> fasta'iz bihi la taxlata ab taj la moom iblis <laughs> noonu la ko borom Masaalik waxe woon alayhi ridwaanul baaqil qadiim ab xaj la boo xam ne borom bi moo ko sa mbërtal bàyyi ko sax mu mu mu mu mu mu mu si maanu seetaan koog yow waaw demal nag ci yàlla nga ñaan ko moom mi la moom moom ko mu musal la ci saytaane waaye bul jaxase pédale yi de bul jàpp ne yow yaay ci sa kàttanu bopp ngay saxe dominer bis boo ko defee di nga am problème <laughs> waaw <laughs> waaw <laughs> kon nag mu ngi noonee kon wa min sharri shaytaani wa shirki wala wa sharaki wa sharaki mooy li nga xam ne mooy fiselam xuuf ma comme que ab xuuf ma ñàpp boo xam ne moom la yor di la kii habaa'ilu shaytaan buubu shaytaan yi nga xam ne ci lay jaar bi mbaal nit ñi yàlla na nga ma ci yàlla musal waaw waaw nga xam ne ñaan la boo xam ne non seulement booy gont booy xëy booy gont ak boo ñëwee di tëdd bokk na ci ñaan yi nga xam ne moom ngay ñaan boo ñëwee itam allah kon nag yal nañu ko boroom bi jàppaloo yal nañu boroom bi may ñu am gëddu xam gëddu waxu yonent bay saa saam xam gëddu borom bi tabaaraka wa taala waxam waaw te xam ne dara jegewul seen wax waaw waaw seen wax mooy lay ci diine seen wax mooy nandal xolu ni ñu sell ñi waaw aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira loolu mooy waxu alquran mooy waxu su sunna ñooy source yi nga xam ne ibadullahi muy borom riyaadu saalihuuna yii nii seen géej gis ba léegi seen tool yi wax nañ la alquran la ak sunna loolu mooy loolu mooy suuxat seen tool mooy suuxat seen dund loolooy seen dund boo ko génnee ci ñoom faatu nañ kon nag yàlla nañu borom bi xam loo lii te ñu jàpp ko amin bii di ñëw insha allah ñu xool ñaari xadiis a ci teg xadiisu mawlana ibn mas'ud sahibul wisaadayn sahibun na'layn wal wisaada <laughs> aw ibn mas'ud din moom itam ku jege rasulu rabbil alamin a ngi ñëwaat